tiim maanaam tiim ay farataam ak i ay sunnaam ak i ay ngëneelam yàlla dafa baaxe xeetu yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa beral leen loxo fu bari yàlla beral nañu loxo ci suuf yi beral ñu loxo ci alal yi beral ñu loxo ci laab yi jàllar bi ku beral ñu loxo ci musiba yi naka lañu berale loxo ci suuf yi xeetu yonantu bi rekk la yàlla jagleel sallallahu alayhi wa sallam mu def suuf lépp muy jàkka ñaal leen fu ca julli fekk nit rek bu fa jullee rek am na julli moo xam ca magasin am la moo xam ca bureau la moo xam ca toolam la moo xam ca këram la waaye xeet ya ñu jiitu woon fu ci waay mun di julee fu dul jàkka ja du mën a wér moo taxoon yonent bi daan wax ne ju'ilat lil ardu masjidan defal nañ ma suuf lépp muy jàkka ñeel ma ak suma xeet bi kon loolu beral loxo la ci suuf ñaareel ba mu beral ñu loxo ci alal yi xeer yi ñu jiitu woon yépp seeni azaka moo doon rubuul maal nu alal ja tollu daal ñeenteelu xaaj ba ngay génnee joxe ko asaka bi maanaa boo amoon tey ñeenti million yaa ngi war a génnee benn million asaka soo amoon tey ñeent fukki million yaa ngi war a génnee di million asaka xeetu yonantu bi nag ñëw sallallahu alayhi wa sallam yàlla beral ñu loxo ci oyofal ko ba tey boo seetee benn benn million boo ko amoon tey yaa ngi génnee rek juróomi junni nga am ñaari million génne fukki junne xam nga ne loolu kon boo ko natt ak la lay nekk na différence boo xam ne bu soree la li ci des lépp day delluwaat ci sa poos loolu kon beral loxoog yàlla la ngir yonantu bi ci ñun maanaam ci alal yi sallallahu alayhi wa sallam ñaareel bi yàlla beral nañu loxo ñetteel bi ci musiba yi musiba mu ci nit mun di am lu mu rëy rëy moo xam deele la moo xam feebarle la moo xam yaakaar ju tas la moo xam alal ju yàqu la xatta doon dox ba ci kanam sa dàll dog wala courant coupé wala bi maanaa dég jam la jox nañ la baat boo xam ne soo ko waxee danañ la yool ci musiba moomu dal la waaye ñaareel ba tamit danañ la jox lu gën li nga ñàkk ba tax nga wax baat boobu xeetu yonantu bi rek ñoo ko xam sallallahu alayhi wa sallam baat ba mooy lan musiba mu mën dal dal jullit bu ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yàlla dana ko yool ci musibaam ma waaye tamit dana ko watteelu gën lim ñàkk ba tax mu wax loola. moo taxoon keroog ba nga xam ne ummu salmata jëkkëram génn na àdduna yenentu bi ñëw di ko jaal digal ko ne ko na wax baat boobu su ko defee yàlla dana ko jox jëkkër ju gën jëkkëram ji dana ko yool tamit ci wax kim ko wax ummu salmata xamal ko ne ko danaa ko wax rek ngir yaakaar ci yool waaye waxuma ko mukk ngir yaakaar yàlla joxati ma jëkkër ju gën suma jëkkër ji ndax yaakaar naa ne sama jëkkër ji daal ku mel ni moom desetut ci góor ñi ndax jëkkër la woon joo xam ne ju xam yërmande la ci jigéen jëfam rëyoon lool te waxam néew kon jëkkër yi bi ci gën mooy jëkkër joo xam ne jëfam dafa rëy te waxam néew mais gën a euh, xaw a yées ci jëkkër yi ci waxin mooy jëkkër joo xam ne waxam dafa bëri lool te njariñam néew mu ne nag man jëkkër joo xam ne jëfam dafa bëri lool te waxam néew laa amoon yonentu bi ne ko wax ko rek ba mu ko waxee jàpp liggéeyam ténj ba mu jeexalee sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam takk ko te lu nit gàtt gàtt xam-xam xam nga ne mboolem mbindee fi yonantu bi moo ci gën kon loolu ñun rek ñoo ko am moo waraloon yonantu yàlla yaquba ba ko musibaam ñàkk doomam ji gënoon a bëgg ci xolam dalee muy yuusufa doomi bàyyi ñëw ne ko tilli jàpp na ko dafa wax rek ne yaa asafa ala yuusufa woo naa suma njàqare ci yuusufa mii ma nar a ñàkk waaye gis nga ko bu xamoon inna lillahi wa inna ilayhi raji'un li konoon moom lay wax waaye lim ko xamuta tax mu ne yaa asafa ala yusuf jullit nag lu ko naqare rek musiba la xataa doon toog ba ci kanam nekk sa biir kër maanaam courant ba kuppe wala bu doon sondeel nga taxal mu fay ci musiba yi la yonentu mos naa toog ak Aïcha ñu toog ba ci kanam rek lamp ba fay muy sondeel ba yonentu bi ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un sayyidatuna Aïcha ne ko waaw lampe bu fay muy courant bu coupé sax ci musiba la yonentu ne ko lépp lu naqarib jullit rek loola musiba la kon nag ñuy musiba yi nañ jël li ñu yàlla jox da nga xam ne ñun rek ñoo ko am mu mun di doon rek dee ko gàttandoo inna lillahi wa inna ilayhi rajiun noonu kon yàlla berel leen ñu loxo ci suuf yi jàllar bi ko beral ñu loxo ci alal yi jàllar bi ko beral ñu loxo ci musiba yi ne lañu berelee loxo tamit ci laab yi xeetu yonantu bi rek sallallahu alayhi wa sallam ñoo am buñ amut ndox muñ mën a laabe ngir mën a julli mën nañoo remplacer laab ga ci suuf muy tiim waaye yeneen xeet ya ñu jiitu woon amul wenn xeet woo xam ne mënoon ngaa tiim tiim ñun rek ñoo ko am moo taxoon yonantu bi daan wax sallallahu alayhi wa sallam ne at-tayammumu wudu'ul muslim maanaam tiim mooy njàppal jullit bi nga xam ne ci xeetam bi la bokk bu amut lum jàppee rek su boobaa maanaam mën naa tiim tiim moomu nag ñaar rek a koy waral mooy ñàkk ndox xaqiqatan wala ñàkk ndox majaazan ñàkk ndox xaqiqa mooy amuloo ndox carrément rek walla maanaam xam nga ndox waaye boo ko jàppee mar la wala boo ko jàppee bàyyi ma bi nga ànd ak mar ray ko xataa bu doon ab xaj kon loolu day tekki ne amoo ndox rek ñàkk ndox nag majaazan mooy xam nga ndox mi ngi nii waaye amuloo kartan goo ko mën a jëfandikoo ragal nga ne boo ko jëfandikoo jëlee ca sosug feebar wala jëlee ca dooleeku feebar wala jëlee ca yéex a wér kon day tekki ne amoon ndox ndax am nga ko mais mënoo koo jëfandikoo kon ñaari rek mooy waral tiim kon koo déggati mu tiim ku dul ñaari dafay tilimal boppam waaye tiimut tiim moomu nag xam ne dafa wuutu njàpp euh, dafa amee ay farata comme ni ko njàpp xamee woon xamee ay sunna comme ni ko njàpp xamee woon amee ay maanaam ngëneel comme ni ko njàpp amee woon am lu koy yàq comme nam amee woon ci njàpp li ko yàq loolu nag la bëgg a wax ci buntu bii faratay nag lay njëkkee ne wa faraidu tayammumi farataay tiim bi ci njëkk ak niyatu mooy yéene yéene nag xol moo koy def waaye du làmmeñ moo koy wax yow bi nga jubloo rek dëgmal suuf si jël sa loxo yi commencé pàkk namm ci masahab xar-xaram ak i loxo su boobaa rek mooy tekki ne yéene nga ngir tiim waaye nekk fa ne fas naa yéene tiim tiim ak tusubaar gii wala tàkkusaan gi wala timis gii gexe gi matu ko yonent bi dund na ba génn àdduna mostay yéene ci làmmeñam ay saxaabaam yi mu bàyyi woon gannaaw mosuñoo yéene tamit ci seen làmmeñ kon yéene xol a koy def kon nag li xol moom boo ko joxee làmmeñ tooñ nga xol xol lim moom mooy teewlu jëf ji làmmeñ lim moom mooy jàngal alxuraan ak i sàbbaal ak julli ci yonantu bi ak jéggaloogu wax lu baax dajale ak mbokk su ko defee nag kon boo jëlatee la xol moom dolli ko ko rek yow kon xol day ñàkk kon nag bi ci njëkk mooy yéene ci xol nag lañ koy defee ñaareel ba wasaidu mooy pàkk attaahiru bu laab pàkk bu laab moo mën a tiim te mooy suusu laab rek comme ni nga xamee woon ne ndox mu laab moo mënoon a jàpp kon tamit suusu laab moo mën a tiim ñetteel ba wa mashul wajhi mooy masaa sa xar-xaram xar-xaram nag dafa yaatu yaatuwaayu xar-xaram ba mu ngi yem ci saxuwaayu ñaari nopp yi bu dee gudd ñaay ba ma nga yem ci fi nit baaxoo sax karaw ca jëba dema dem ba ca ron maanaam suq naamee ca roon su sikkiñ ba boo koy masaa kon bul fàtte yaatuwaay bi bul fàtte tamit gudd ñaay bi na lépp mat bul fàtte xóotuwaayu bët yi bul fàtte kaw mbatu bëri bul fàtte maanaam sukk bakkan bi bul fàtte tamit biti tuñ yi yooyu yëpp bi nga koy masaa fexeel ba mu mat comme ba ngay jàpp ni nga fexe woon mu mat kon nag moo tax mu ne wa masxul waj yi masaa sa xar-xaram ba ca tegu mooy wa masxul yëdday ni masaa sa ñaari loxo ilal kuwaay ni ba si sa ñaari tikku njare ñaari loxo yi masaa gi nga koy masaa ci tiim ba ca tikku njare kooka farata la kon tey safaanam njàpp la xam nga bi ngay jàpp raxas gi nga raxasoon sa loxo yi ba ca tikku njare sunna la woon raxas gi nga raxasoon sa loxo yi tikku njare ba ca conc kooku moom farata la woon tey nag dafa wëlbatiku ci tiim kon tiim mooy bi nga masaayee sa loxo yi ba ca tikku njare moo cay farata masaa gi ngay masaa sa loxo yi tikku njare maanaam ba ca wóom ya ba ca maanaam kii conc la kooku moom sunna la kon tey la deewoon farata ca njàpp tey maanaam mooy sunna ci tiim la dewoon maanaam sunna ca njàpp tey mooy farata maanaam ci tiim moo tax mu ne wa masxul yadayni masaa sa ñaari loxo ilal kuwayni ba sa ñaari tikku njare ba ca tegu wa darbatul ardi mooy dóor yi ni suuf ula bu njëkk ba sa ñaari loxo yi nga njëkk a jël ne ko ràpp ca suusa dóor googu nga dóor ko dóor bu xoyof jurul nag dóor bu baax bay fatt sa bopp walla ngay yëkkati poussière ba loolu matu ko teg gi nga koy teg nànk rek la bëgg a wax kooku teggin gu njëkk googu kooku maanaam ma nga nekk maanaam di farata. mu ne wal fawru ak toftale dañoo bëgg tiim gi fi nga ko commencé ba nim jeex bu ko doggante waddu xoolul waxti ak tàbbi waxtu bala ngay tiim da ngay bàyyi ba waxtu wa jot waaye ngay tiim di xaar waxtu moom mënut jàpp di xaar waxtu mën na mais tiim di xaar waxtu mënul jàpp di xaar waxtu dañ koo sopp mais xaar ba waxtu wa jot nga door a jàpp kooku farata la waaye luñ sopp loolu moo ëpp doole farata ja mooy nga teel a jàpp avant waxtu way jot xam ne buy waxtu way jot rek nga mën a taxawal julli ka moo tax léeg-léeg lu ñu sopp dana bëreek farata ba mujj daan ko fi mu ko daanee foofu ci la bokk mooy jàpp avant waxtu wi jot luñ sopp la mais xaar ba waxtu wa jot nga jàpp farata la waaye luñ sopp loolu moo ëpp doole farata ci naka noonu ñu yoreel la alal ay bor nga di ko toppatoo bañ dara réer ca bañ dara sànku ca toppatoo gi nit toppatoo xaalisam ci faye ko ay borom kooku farata la waaye nag jéggale bor ya bu lor dañ koo sopp waaye luñ sopp loolu muy jéggale bor bu la lorut moo ëpp doole faye bor moo tax mu ne waddu xolul waxtu ak tàbbi waxtu ba ca tegu wat tisaaluwoo mooy jokk tiim ga bis salaati ca julli ga dañoo bëgg booy tiim rek diggante moom ak julli ga na fa dox waaye tiim xaar tuuti door a julli tiim nga yàqu na fokk nga tiimaat door a julli diggante bi daal liqaam lañ bëgg mu dox fi boroom xam-xam yi nag may nañ la ne bu diggante tiim nga ak fi ngay liqaamee soree lu tool ni ku doon jàng ayatul kursi yu rek yem ca ba tey baax na mais su fekkee ëpp na ko rek tiim nga yàqu na soo bëggee julli faw nga tiimaat kon tiim dañ koy jokkaleeg julli moo tax mu ne watti saaloo bi salaati waxoon na la léegi ne la tiim ñi ngi koy defee ci pàkk bu laab comme ni nga xamee ne ndox mu laab moo mën a tiim kon tamit suuf su laab moom ndox mu tiim ndox mu laab moo mën a jàpp kon tamit naka noonu suusu su laab moo mën a tiim suuf yi ñu mën a tiimee nag lay jàngale ne wa sa saidu pàkk bi mu waxoon huwa moom atturaabu mooy suuf wa tuubu ak suufu ndóomaa ndóom wal xajaru ak doj doj wa moo doju carrière yi la doj bi moo xam doj bu bàyyeekoo ci dënn la bépp doj boo xam ne doomu aadama utul ca man-man rek su boobaa tiim ca man na waaye buy doju maanaam móol bu toj kooku dañ ko doomu aadama ut ca man man moo tax mool kenn du ci kenn du ci tiim wa salju ak nees lu mel ni tey boo demee ci réewu Europe yi day am jamono joo xam ne day sedd ba boo tëjee sa bunt bi sax boo xëyee maanaam nees bi da ciy wàcc ba nga xam ne pour nga mën koo tijji day jafe fokk nga jël lu mel ni marto dóor ko ca nees boobu nag wàcc may nañ la nga tiim ci yàqul ko wal xadu xaadu ak ban buy rembi rembi maanaam ban bi dafa jaxasoog suuf si su boobaa mën nañ caa tiim mais mu dawana nee na boobaa ñaaram ñoo fa sës benn nga def xaf fa wala nga def jaf fa xaf fa mooy da ngay jël sa loxo yi laale ko ci cet li rek bañ a teg bu baax ndax boo tegee bu baax tiim rek yow ndox nga mujj tiime moo tax foog nga def taxfiif laal ko laal bu yem wala nga def jaffa mooy laal nga bu baax mais da nga fendal sa loxo ba ndox ma ngelaw li upp ko sa des ca nga door gëcce mën a tiim kon nag ban buy rembi rembi kenn du rek ne ca ràpp sa loxo rek tiim ndax su boobaa ndox ngay mujj defee ko kon daal foog nga def taxfiif wala nga def tajfiif moo tax mu ne wal xadd xaadu ak ban buy rembi rembi wa nax wi saalik ak niroog yooyu kon nag lépp loo xam ne ci suuf la bàyyeekoo ci matière lu mun di doon fekk doom aadama utul ca man-man rek mën nañ caa tiim moo xam xeeti mbell yi la mbell weñ gu ñuul la mbell përëm la mbellu maanaam euh, armiñoo la ak bu mu mun doon mën nañ caa ñetti mbell lañ mënul tiim mooy mbellam xaalis wala mbellam wurus wala mbellam jamaa parce que tiim dafa ñëw ngir toroxlu te lu mel noonu boo cay tiim dafa mel ni toroxlu wuloo yaa ngi rëylu kon nag bu moyee loolu loo tiimati rek mu jaxasoog suuf si booba man na waaye walaaye jëw su daganut bil gisi ci lasso almatbuuxi buñ togg maanaam li nga xam ne lasso buñ togg ngir pentiiree ko kooku kenn du ca tiim ndax doom aadama am na ca man-man naka noonu ciment bi ñu xas liggéey ba mu nekk ciment nga xam ne ku ko gis sa xel day daj tabax kooku tamit kenn du ca tiim ndax doom aadama dafa caa am man-man ba ca tegu wal xasiiri mooy lalto basan bi ñu lal suuf sa nga xamee day naaw di ca ñëw wala dàll ya di ca dëgg wala moket bi kenn du ñëw tiim ci kawam ndax loolu mën naa nekk sobe liy tax mu man daal mooy suuf sa bëri lool su amee kon mën nga caa tiim waaye nag ruusitu suuf yay nekk ca moket wala muy nekk ci basan yi ak fu mun di ne kooku doo ca mën a tiim wal xasa bi ak bant bant tamit nga teg ko ngelaw li ñëw indi ca suuf fekk bëriwul lool su boobaa doo ca mën a tiim naa nag jëmmi bant bi nga xam ne farul am suuf kenn du ca tiim kon léegi léeg nga gis ñoo xam ne dañu bëgg jaamu yàlla mais du dul xam nga gis leen ci jàkka ñu ne ña ngay tiim tiim ci miiru jàkka ji léeg-léeg nga gis miir boo xam ne dañ ko karale ba pare ci ja ci biir jàkka ji wala jumaa ji ñu ne ña ngi cay tiim wala ñuy tiim ca peron ba kon loolu kenn mënu caa tiim wal xasiisi ak ñax am ñax kenn du ca tiim soo bëggee tiim kay ci ñax mi bu dil ñax ma ba jàkkaarloog suusa nga door di mën a tiim ca suusoo sa wa nax wi ak lu nuroog ñax ak yooyu yëpp kenn du ca tiim waaye waru xisa yolombaleef na lil maridi ñeel ku feebar mën naa tiim fi itil xajari ci làkkab doj wattu bi ak làkkab suufu ndoomaa ndóom faw mun a in lam bu amut mu naawi leen ku ko jottali xayroo ku moom amul ku ko jottali suuf mën a tiime su boobaa kon suuf si nga xam ne dañ koo tabaxee néeg def ko ay muul ci àll bi ci misaal su boobaa mën naa tiim ca suuf soo set direct ci sartaab suuf sa fekk na bi maanaam ganaaw bañ ko tabaxee nee bi raaxuñ ko waaye buñ ko raaxee mbaa ñu pentir ko su boobaa boo ci tiimee du mën a wér bu dee tey nag mooluñu ko mais dañoo jël suuf rek jaxase ko di ko mooñ di ko tabaxee ab néeg ba mu xas taxaw yow mu feebar amuloo ku la jottali suuf mën nga caa tiim waaye buñ ko xasee raax wala ñu pentir koo ya ca aju kooku ba doo ca mën a tiim kon nag farataay tiim a ngi noonu nekk loo xam ne lu ama am solo la lu jara tamit bàyyi xel la muy jàngale nag sunna yi mu ne wa sunanoo sunnaay tiim tajdidu saidi mooy beesal pàkk ba li yëddayhi ñeexal ñaari loxoom ya bala ngay tiim da ngay jël sa ñaari loxo yi fàkkee ko suusi door di ca mën a tiim mais nag bu ko fàkkee sa tànk daloon na benn góor ak yàlla guñ daan tuddee alxaaji laayeen ture nga xam ne moo sanc dëkk bu ñu tuddee kër laayeen xorja bi dend ak dung dingiraay mu ñëwoon di ziyaara si sëriñam maam alaaji lay ñes ñëw ba ci yoon rek waxtu julli dab ko mu jël tànkam ya di ko fàkkee suuf si bëgg a tiim ndeke maam alaaji yang ca kawlax jàkkaarloo ak moom ba mu ñëwee ba mu koy nuyu rek mu ne ko waaw sëriñ laayeen tiim ak taxawal julli lu ca tànk wuti wan ko ne loolu suuf lañ suuf si boo koy fàkk loxoo koy def mais maanaam tànk du ko def kon yaakaar naa booba taalibe mat na sëriñam ba taalibe mais sëriñ ba tamit mën na ko sëriñ moo tax mu ne ko tajdidu saidi mooy beesal pàkk ba lii day ñeel ñaari loxo ma ngi koy fàkkee wa masxu ma baynal kuayni ak masa li nekk ci diggante ñaari tikku njare ya wal ni ak diggante ñaari conc ya li ko doore ca tikku njare ba ca ñaari conc ya massa gi ngi leen di massa ci tiim kooku moom sunna la xam nga ne foofu bu doon njàpp raxas ko farata la waaye tey buy ci tiim massa ko sunna lay doon wa tartiibu toftale tiim nga timit nag sunna la te mooy toftale ga nga njëkkee xar ba door caa teg loxo ya toftalee ko niñ ko toftalee xee waaye nag bañ njëkkee loxo di ko teg maanaam xar kon timit nag sunnaay tiima ngoog mu des nag ngëneel ya wa fadaayiloo ngëneeli tiim bi ci njëkk tasmiyatu mooy wax bismillah booy jàppale rek commencé wax bismillah ñaareel ba wa taqdimil yumna jiital nday joor xalal yusra ki càmmooy booy tiim loxoom nday joor ngay njëkk a def door def bu càmmooy ba ba ca tegu ñetteel ba wa taqdimu zahiri ziraa'i mooy jiital biti xasabu ba moom ngay jiital xalaa baati nii ca biir ba da ngay njëkk a masaa biti gi door masaa biir ga ñeenteel ba wa muqaddimihi jiital li jiitu ala mu axirihi ci kaw li mujj sooy masaa kay da ngay dere tikku njare bi jëm ci kaw maanaam conc ya waaye doo dooree ci conc jëm ci tikku njare kon nag li war a jiitu nga jiital ko kooku maanaam ngëneel la ci maanaam tiim mu des nag yi nga xam ne day yàq tiim moo tax mu ne war na waaqiduhoo yi firi tiim kël wudu yi moog lii firi njàpp ñoo xem lépp lu yàq jàpp yàq na tiim moo waral yi ko yàq nag jàpp ñaar yëf la woon moo doon toj ak sababu toj ahdaas ak asbaabu ahdaas ñaar yooyu yëpp nañ ko waxee woon ca njàpp noonu tamit la yàqee tiim am na nag lu yàq tiim te du yàq njàpp ki nga xam ne dafa ñàkkoon ndox moo taxoon muy tiim mu dem bay tiim rek ba nekk ca tiim nga mbaa tiim ba pare rek ñi indil ko ndox su boobaa kooka tiimam nga yàqu na na fa bàyyi bi maanaa tiimam nga dem ja jàpp ji ndax alquran dafa ne woon bala ngeen a tiim na fekk ngeen ñàkk ndox comme xam nga nag jeex na dafa ne woon fa in lam tajidu ma an fa tayammamu comme na wijdaanul maa yi xas na am dootoo ca mën a taxaw di julli waaye su fekkoon ne nag yow boo xamoon ndox tamit doo ko mën a jëfandikoo ndax ragal nga susuk feebar mbaa dooleeku feebar mbaa yéex a wér kooku moom boo doon tiim ba ca digg ba mbaa nga tiim ba pare gis ndox tamit yàqut ko ndax yow ndox mi mënoo koo jëfandikoo ñi tiim nag kenn rek moo ci koo xam ne dafa tiim ba ca biir julli ga am ndox julleem nga yàqu kenn rek la ci mooy ki amoon ndox te fàtte woon ne dafa am ndox mu dem ba dugg ca biir julli ga xelam daj ne moom kat ndeke am na ndox da ko fàtte woon moo taxoon mu tiim kooku su boobaa moom julli ga yàqu na bu fekkee mu am ab rakaa na ke teg beneen muy naafi la su fekkee amutoon benn rakaa na dog julli ga dem jàppi mu desaat nag meneen masala foofu su fekkee dafa danga bokk ki ñi wax ne dab waxtu moo gën dab laab balaa dagg julli ga na fekk mu wóor ko ne bu ko daggee mën naa dem jàpp julli ca biir waxtu wa ca moxtaar ma mais su fekkee da ngaa bokk ki ñi wax ne dab moo gën dab waxtu kon moom heure bu mu ko fàttalikoo rek dafay dagg julli ga doontele balaa jàpp bay pare julli ga passé su paree maanaam mu jàpp julli ca biti waxtu wa ñi wax loolu nag Cheikh na Ahmad Tidiane ci la bokk su ko defee kon tiima ngoog tiim moomu nag dafa am ñoo xam ne ñett a koy def ki yaakaar am ndox waaye amul ndox waaye yaakaar na kooku borom xam-xam yi dañ na ko bala ngay tiim demal ba ca dernier muxtaar ma nga door di tiim danañ la jàngal muxtaar ci téere bi dana ko wax waxtu wu ne muxtaaram ak daroodi yom dana ko wax waaye tànk yegguloo ki dernier muxtaar kooku mënuloo tiimagum kom yaakaar nga soo demee nag ba foofa sa yaakaar tàbbi nga jàpp bu sa yaakaar amul nga door a tiim nga xam ne moom naagu na ne moom du am ndox wóor na ko ne moom ndox mënu koo am kooku moom ca njëlbeenu waxtu wa lay tiim moom buy dégg nodd rek mën naa tiim mu julli ki nga xam ne nag day dengi dengi danaa amam du ma am amul ci lu ko leer kooku moom ca digg waxtu lay tiim su ko defee nag kon li nga cay déggee ki yaakaar am ndox war a xaar dernier waxtu wa bu tiimee ci njëlbeenu waxtu bu amee ndox day baamu su ko defee nag ki nga xam ne moom dafa naagu ne du am ndox moom ca njëlbeen rek la war a tiim kooku moom bu xasee tiim ca njëlbeen la li ëpp ci borom xam-xam yu fiq yi nee nañ boo amee ndox tamit moom dootul baamooti ki nga xam ne dafa xam ne fële am na ndox ab teen la wala muy déeg wala bi maanaam muy géej waaye dañ ko ne ko ay agressé ñoo fa nekk mu yëg ne bu fa demee mën nañ koo lor nangu alalam mbaa ñu mettital ko ba taxoon mu tiim kooku lam ragaloon bu daqoo bu amee ndox day baamuwaat ca waxtu wa naka noonu ki nga xam ne dafa ñàkkoon ku ko jottali ndox mën naa jàpp waaye fi mu toog mënut fee bàyyeekoo ba taxoon moom mu tiim julli gannaaw si bu amee ku ko jottali ndox mi te fekk waxtu wa paasee gut kooku dafay war a baamuwaat julleem nga ndax kooku ca dara ñaari waxtu wala war na tiim moo waral bu tiimee ci njëlbeen li mbaa mu tiim ci digg bi bu ndox ñëwee rek day baamuwaat ca waxtu wa bu waxtu wa passé dootul baamooti kon nag am na ki ñoo xam ne dañuy baamu abadan seen tiim gi am ci ñoo xam ne dañuy baamu ci waxtu wa kii baamu abadan mooy koo xam ne dafa tëb rek e, tiim wutiwul ndox sax léeg-léeg mu dal ci jàkka yi nit ñi nga gis ne robinet baa ngi nii mën naa dem jàpp wala nga gis naanaam ndaayeeg yi ci aju am na ndox moom mu dem rek tiim kooku kay julleem googu da koy baamu parce que moom utiwut sax ndox su ko defee kon kooku mooy kii baamu julleem nga ñi nga xam ne dañuy baamu ci waxtu tamit wax naa la ko su ko defee na nga déggee ci ñi nga xam ne ñoom tamit duñ ca baamoo wante kon nag yi nga xam ne mooy yàq tiima ngoog waaye walaatu salla defut julli faridataani ñaari farata bi tayamu min ci tiim waahidin ngay genn tiim fauteuil la mais duhul canapé kenn nit la attan moo waral benn farata la attan mënoo tiim genn tiim bëgg ci julli ay farata loolu nag safaanam njàpp la bu doon njàpp moom tànk toj lawut loo bëgg ci farata mën ko caa teg waaye benn tiim benn farata lu dul boroom xam-xam def nañu ruxsatu ci ki nga xam ne dafa taqoo feebar ci yaramam ba mënul jëfandikoo ndox ñu ne kooku mën naa boole ñaari waxtu yu bokkaale ci benn tiim comme tusubaar ak tàkkusaan xam naa dafa xaw a yéex a julli tusubaar ba tàkkusaan jot mu tiim ba mu tiimee julli tusubaar bu paree ca sëlmal ga rek mën na caa teg tàkkusaan kooku ruxsatu la ci ki takkoo feebar ci yaramam may nañ ko mu boole takku tàkkusaan ci benn tiim mbaa timis sag gexe su ko defee nag ku dul kooku nag waxtu wu ne ak tiim ak boppam waman ma ku tiim nag li farida ñeel juleeg farata jaasa daggana lawoo ñeel ko nawaafilu ay naafila baax daa gannaaw farata ja soo tiimaloon farata ba sottal lu la neex ci naafila rek mën nga ko caa teg mën nga caa teg bi maanaa bu doon safaagu witar ba tey mën nga caa teg bi maanaa wa masul mushafi laal kaamil mën nga caa teg wa tawaafu wër kaaba ga mën nga caa teg wa tilaawatu jàng alquran yëpp nag bala nga ko caa mën a teg inna nawaa mooy bu yéenee zalika loolu wa tasala ta mu jokk bi salaati ki juleeg farata ga ba ba ñetteel ba wala mu yaxruj te fekk génn tamit waxtu waxtu mi tiimal kon nag boo tiimalee farata la neex ci naafile man koo caa teg ñetti sarta sarta bu njëkk ba na fekk nga yéene woon ko ci tiim ak farata ga ñenn ngeen ne nañ même boo ko yéene wutoon tamit mën na ba na fekk tamit nga jokkale ko booy pare tey farata rek teg ca bi maanaa naafile yooyu nga bëgg caa teg xam ne dañoo jokkaloo ñetteel ba na fekk yàggut ba waxtu wi nga doon tiimal génn waaye bu waxtu waqasee jeex dootoo ci mën a tegati yooya moo tax mu ne inna waa ndéem yéene na zalika loola watta sala tamu jokko bi salaati ki julli ga walam yaxruj te génnut al waxtu waxtu wam doon tiimal wa jaasa dagan bi tayamu mi naafilati ci tiim ak naafila kullu ma zukira lépp lu ñu tuddoon te mooy laal kaamil jàngaxal quraan wër kaaba ga ak lixtikaaf ak ya ca ñu ne faw mun a illal faridata ndare farata tiimam naafila nag mën ta yóbbaale farata farata mooy li gën a kawe naafilaay li gën a suufe li gën a kawe kay toujours mooy yóbbuwaale li gën a suufe mais li gën a suufe mënoo yóbbuwaale lu gën a kawe moo waral kon tiimam naafila boo ko xasee def mën nga caa laal kaamil mën nga caa wër kaaba ga mën nga caa jàng alquran waaye li nga ca mënul def mooy teg ca farata moom mënut bana wax jooja waman salla ku julli al isha ak gexe bi tayamumin ci tiim xaama na jug li safi jëm ci safa wal wétareeg wétar baadaha gannaaw maanaam gexe ga min xëyri taaxiirin ci lu duhut yéexi ci misaal boo tiimaloon amoon ngànt ba taxoon nga tiim julli gexe soo paree ca gexe ga sëlmal may nañ la nga teg ca safaa su paree safaa nga sëlmal may nañ la nga teg ca witar ci génn tiim waaye nag bu yàggee diggante ba yàqu na de su fekkee da ngaa sëlmal gexe toogaat fa lu yàgg ba nga xam ne tey ku doon jàng ayatul kursi pare na ah su boobaa doo ci mën a teg safa doo ci mën a teg timit witar kon kay boo bëggee julliwaat safa foog nga tiimalaat ko tiim ak boppam bu bees waaye tiim boppam gu bees googa nag mën naa yóbbaale witar jërul nga naan damaa ji tiimal safa sëlmal bëgg a tiimalaat witar déedéet tiim ak safaa gi mën naa yóbbaale witar nañ jokkoo rek moo tax mu ne waman salla ku julli isha gee bi tayammumin ci tiim xaama na jug li safi jëm ci safaa wal witare witar ba'daha gannaaw gexe ga min ghayri ta'khirin ci lu duhut yéexe bana wax ja ma tayamama ku tiim min janabatin ci janaba fala budda déet jaas fala mënul ñàkk fala budda far farsu min niyatiha ci yéene janaba jooja mooy su fekkee dangaa yore janaba xam nga ku yor janaba bu jàppee du wér bi nga yoree janaba amuloo ndox moo sangoo wala am nga ndox mais sa yaram nanguwul ko ñemewut ko te amuloo jumtukaay boo ko tàngalee sharia dafa lay wax na la tiimal nga julli balaa waxtu waa passé booy tiim nag tiim googa noona yéene waale ci toj mu mag mi nga yore te mooy yéene ci sàkkoo daganal julli gi ci tiim gi waaye bu ca yéene maanaam yëkkatim toj ndax suuf mënul yëkkati toj kon nag ni nga yéenee ci bi nga ameegul bi nga amee wutoon janaba ca tiim du bokk ak bi nga yoree janaba di tiim ni nga koy yéenee bii mooy ëpp doole moo tax mu ne falaa budda min niyatiha foog nga yéeneale ko mi jigéen goo xam ne dafa yore reegal walla mu yore deretu njuréel walla mu dem ba ëmb dem ba ci kanam deret arrivé ko xam nga jigéen juróomi deret danay génn ci kanamam deret ju njëkk ja moom la ñuy tuddee reegal kooku nag ku mat a am doom rek moo koy am képp koo gis mu gis reegal rek li muy tekki mooy boo xamoon njëkkër rek incha allahu rabbi dana am doom mat naa ëmb ñaareelu deret ba mooy deretu njuréel kooku moom am doom mooy tax mu génn tànk am doom amul rek kooku moom du génn mukk ñetteel ba mooy deret joo xam ne borom dafa dem ba ëmb duwul jigéen ñëpp lay arrivé mais am na ci jigéen ñu néew ñu muy arrivé ëmb ba pare di gisati deret deret jooju nag arrivé la ci ëmbu li ëpp ci borom xam-xam yi dañoo wax ne duul reegal mais Ibnu Qaasim ak abu lubaana ñoom dañoo wax ne deret ja reegal la ba tey beneen deret ja nag mooy deret joo xam ne dafa yegg ci fi reegal waroon a yem dog moom mu continuer rek bañ a dog wala deretu njureel fi muy yem dog la waroon a mu yem fa tamoom dogul mu continuer rek kooku deretu istihada lañ koy tuddee mooy jorngel juróomeelu deret ja nag mooy li ñuy tuddee maanaam haadiyu mooy dereti mbaaw ñaareel balaa jigéen a am doom rek danga gis maanaam mu génnee ko jooju nag moom day xaw a mel ni ciment xet googu sax lay xaw a yore boo demee Cheikh Khalil mu ne moom dara warute lu dul maanaam jàpp maanaam duñ ko sangul na borom raxas am kanamam rek dem maanaam jàppi deret yooyu nag lay bëgg a commencé di ko wax deretu régal moom mu njëkkee moom kana ko njëkk a gis boroom xam-xam yi dañoo wax ne sayyidatuna Hawa suñu yaay mooy ki njëkk a gis deretu régal ñu ne yàlla nattoo na ko ko ngir nàccal gi mu nàccaloon dere eh, garab ga yàlla nag ne ko kon comme yaa nàccal garab gi ma la tere woon weer wu dee danaa danaa la nàccal léeg-léeg ma def ko mu gën a yées weer léeg-léeg mu ëpp weer ñu ne kon mooy ki njëkk a gis deretu regal ñenn ña ne déedéet maanaam jigéeni banu Israil ñi nga xam ne yonentu yàlla yaquba moo leen meññ mooy seen maam ku ñu waxatu banu Israil rek yaqubaay sa maam ñu ne ñoom ñooñu ñooy yi njëkk a gis deretu regal waaye daal lu ci mun di am moom jigéen ñaa ngi continuer di ko gis ci aadam ci xawaa la commencé wala ci banu Israël boroom xam-xam yi dañ caa coow léegi nag moom mi ngi njëkkee wax ki ki nga xam ne dafa tàmbalee gis reegal benn ndax mooy tàmbali waay bi ñaareel ba mu teg ci ki nga xam ne yàgg naa gis ñetteelee ci ki nga xam ne dafa ëmb di gis moom la mujjee ndax li muy am bariwut moo tax maanaam mu mujjee ko moo tax mu ne wan nisaa u jigéen mubtada atun ku tàmbalee gis reegal wa mu'tadatun ak ku baaxoo gis reegal wa xaamilun ak ku ëmb ñett yi lay wax seen atte wa aktharul xaydi li gën a bari ci mbërëg lil mubtada ati ñeel ku tàmbalee gis kooku moom xamsata ashra yawman fukki fan ak juróom rekk la du ko paase koo xam ne ba ko yàlla bindee ba léegi mi ngi door a gis reegal dañ koy wax ne ko deret ji àndal ak moom su dogee lu njëkk fukki fan ak juróom demal sangu ji su fekkee ne na dem na ba am fukki fan ak juróom mu yegg ca te dogut demal sangu ci da ngaa feebar du la teree woor du la teree maanaam julli du teree tamit sa jëkkër dikkal la comme daal ku tàmbalee gis moom fukki fan ak juróom du ko passé mukk ndax fukki fan ak juróom lañ jàpp ne mooy li gën a li gën a li gën a bëri ci lu lu ku laab mooy li gën a bëri ci laab mooy mooy mooy mooy kon li gën a néew ci laab moo waral bi maanaa bu ca xeggee daggut tamit day dem sangu ji ku tàmbalee gis fukki fan ak juróom rek ñenn ñeneen di déedéet nañ ko yëgal ci ay bàjjanam ak ay yaayam laaj leen ñaata fan lay seen régal di am ci ñoom suñ ne juróomi fan ñu ne ko mooy saxatte kon su xeeg bu ca yeggee daggu ñu ne ko dollil ñetti fan bu daggee bu daggul mu door a dem sangu ji borom al axdari yu ne nit ki mën naa bokk ak yow te du ngeen bokk mbir kon daal mu ngi door a gis daal nañ ko appal fii ak fukki fan ak juróom ne ko daal bu mu ko paase. su ca yeggee nag daggu nag daggul demal sangu ji bu ca bu ca yeggul dagg demal sangu ji ba tey moom daal du ko du ko mën na koo yées mais du ko xëpp walil mu'tadati bu fekkee ku baaxoo gis la gis na gisati kooku moom aadatuha baaxam ba ci lañ koy atte dañ koy laaj na ko luy sa baax mu ne sama baax nag taxawut léeg-léeg mu nekk juróomi fan léeg-léeg mu nekk juróom-ñaari fan ñu ne ko kon daal li gën a bëri ci sa baax mooy juróom-ñaari fan mu ne moom daal juróom-ñaari fan moom mosuma koo wees ñu ne ko kon yow juróom-ñaari fan mooy sa baax bis boo ci yeggee mu dog demal sangu ji boo ci yeggee dogul nag ñu ne ko dolli ñetti fan juróom-ñaari fan boo ci dolli ñetti fan lay doon mu ne dool naa ci ñetti fan waaye ba tey dogul de ñu ne ko demal sangu gi da ngaa jigéen daal baaxam ñetti fan rek la am droit dolli ko ca donte le baaxam ñetti fan la woon bu ca yeggee daggut naka noonu liggéey na ñetti fay muy juróom benn bu doggeeg bu dogul mu dem sangu ji su fekkee baaxam juróomi fan la ñetti fan la cee dolli bu doggeeg bu dogul mu dem sangu ji su fekkee ne nag baaxam dafa nekk di fukki fan ak ñett du ci mën dolli ñetti fan kon day xëpp su boobaa dañ ko kon dolli ki ñaari fan bu doggeeg bu dogul nga dem sangu ji su fekkee nag baaxam fukki fan ak ñeent la benn fan rek lay dolli bu doggeeg bu dogul mu dem sangu ji su fekkee nag baaxam exact sax moom fukki fan ak juróom mooy baaxam kon moom dootul ti dara kon nag naan ngay dolli par ñetti fan loolu njuumte la ñett dolli ñetti fan benn yoon lañ koy def te balañ koo dolli day fekk buñ ko doolee du tax maanaam mu jéggi fukki fanak juróom waaye su fekkee buñ ko doolee mu jéggi fukki fan ak juróom dootu dooleetu loola moo tax mu ne walil mu'tadati ñeel na aji baax wax taa baaxam ba ñu ne ko bu ca xeggee daggul nag mu ne fa intamada bu bi biha ak moom damu deret ja xegg na ca baaxam daggul muy continuer dem saada na ca dolli salasata ayaamin ñetti fan ñu ne ko faw mu dolli ñetti fan mu ne déedéet maalam tu jaawis feek dolli ñetti fan du ko jéggiloo xamsata ashara yawman fukki fan ak juróom ndax bu sa baax nekkee fukki fan ak ñeent boo dolli ñetti fan da lay jéggiloo fukki fan ak juróom kon benn fan bu sa baax nekkee fukki fan ak ñett boo doolee ñetti fan day ëpp ñaari fan ngay mën a dolli bu sa baax nekkee fukki fan ak juróom dootoo dolli dara moo tax mu ne na dolli ñetti fan feek dolli ñetti fan du ko jéggiloo fukki fan ak juróom moo tax mu ne zaadat na dolli salaasata ayaamin ñetti fan faw mu ne maalam tu jaawis feeg dolli ñetti fan du ko jéggiloo xamsata ashara yawman fukki fan ak juróom bu ko koy jéggiloo rek na dolli la ko muy benn fan ci fukki fan ak ñeent mbaa ñàkk dolli dara buy fukki fan ak juróom mbaa ñaari fan su fekkee maanaam fukki fan la ak ma ñett bana wax jooja walil xaamili ñeel na jigéen ju ëmb bariwut nag baada salaasati ashhurin gannaaw ba mu xamee ñetti weer dana am deret ju koy gaar si ju ñu xam ne dana am ci moom xamsata asra yawman fukki fanak juróom wa nax waa ak niroo fukki fan ak juróom muy ñaar fukki fan ñaareel mu ne jigéen bu ëmbee léegi-léegi mu gis deret deret jooju mu gis ko nag du julleeti jëkkëram du ko dikkal du xoor dana am ci moom fukki fan ak juróom jëm ñaar fukki fan deret ja nag Ibnu Qaasim ak Abu Lubaana ñoom dañoo wax ne du reegal bu ko mooyee nag Maalik ak boroom xam-xam yépp dañoo wax ne reegal la looloo waral ibnu Qaasim ne tey jigéen buñ ko fase woon mu gis reegal ñi tegaat ci mu am doom mu nekkoon dañ koy jam dafa mooy loolu la jàpp moom fekk moom dafa jàpp ne daal jigéen mënta ëmb di gis reegal moo tax moom deret jooju mu ne nañ ko tuddee leneen waaye buñ ko tuddee buñ ko tuddee maanaam reegal Maalik ne ko reegal la waaye bu ñëwee bu fekkee ñetti weer la am ba ba muy xamee juróom benn weer deret ja fukki fan ak juróom lay dire ci moom gën caa ñaar fukki fan su ca yeggee dogut na dem sangu ji xam ne dafa feebar ba tey wa ba'da sittati ashhurin gannaaw bu mu amee juróom benn weer na dana fa gis deret joo xam ne dana diire ci moom ñaar fukki fan wa naxawaa ak niroog ñaar fukki fan muy ñaar fukki fan ak juróom bu ca yeggee daggut na dem sangu ji xam ne dafa feebar kon nag léegi-léegi la koy arrivé ci première ëmbam ak ci dernière ëmbam première bi mooy ñetti weer jëm ba juróom benn weer ñaar deuxième bi mooy juróom weer fekk ba muy amee bi maanaa doom banaa wax jooju mi ngay wax nag tey atteeb koo xam ne deretam day ñëw tey ëllëg mu ñàkk ñëw mu ne fa inin xataa bu daggee damu deret ja la faqat na tàppe ayaamoho bis ya muy ñëw xataa tu ba mu matal aadataha baaxam ba jigéen la goo xam ne dafa yore reegal wala mu yore sax deretu gësin njuréel tey deretam ñëw ëllëg du ñëw gannaaw suba mu ñëw gannaawaat suba du ñëw bis muy ñëw rek lay konte bis ya muy ñëw nag duñu wax ne journée bi yëpp mi ngi ci yow donte dafa ñëw ba ci kanam mu dog tamit ba tey bis boobu da nga koy compter muy bis bis ya muy ñëw na boo ko compter ba mu jox la sa baax te fekk juróomi fan moo doon sa baax nga xam juróomi fan ca bis ya muy ñëw te daggut dolli ci yeneen ñetti fan ca bis muy ñëw boo ca yeggee mu yóbbu la ci juróom-ñetti fan bu daggee bu daggul nga dem sangu ji kon bis ya muy ñëw rek ngay compter waaye nag yeneen bis yi nga xam ne ñëw doo ko compter boo ca yeggee ba ci sa baax da mu dog demal sangu ji fan su fekkee dolli ci ñetti fan sax du tax mu jéggi fukki fan ak juróom su fekkee kay fan yemu sa sa baax fukki fan ak ñeent la ngay konte fan mu ñëw ba mu nekk fukki fan ñeent benn fan na dolli kon ci bis ba muy ñëw mu ngoog noonu nga ngay xiyaas la ca des. moo tax mu ne fi ka xataa bu daggee daamu daraja la fa xat na tàppe ayaamoo bis yi muy ñëw xattaatu kamila ba mu matal adata baaxam ba léegi nag dafa am yoo xam ne boo xasee yore régal dafa lay xaraam doo ko mën a defati yooyu lay wax si wala yexil du dagan lil xaay di ko amee régal muy mbërëg salaatun julli boo xasee yore régal julli warut la julli wérut la wala sawmun du caa kenn koor koor warut la koor wérut la wala tawaafun du caa kenn wër kaaba ga warut la wérut la wala masu mushafin du caa kenn laal kaamil warut la wérut la waaye mën ngaa jàng alquran waaye buy laal kaamil wala duxulu masjidin du caa kenn tàbbi jàkka ku xas maanaam yore régal doo dugg jàkka dugg jàkka warut la wérut la kon da nga ciy déggee doo def tamit lixtikaaf ndax lixtikaaf ci jàkka rek lañ koy defee wa war na ko xadaa u saw mi fay koor ga duuna salaati walis julliya wa qiraatuha ak jàngam jaayisatun ak i dagan la boo yoree reegal waxtu julli la ca faat doo ko fay waaye koor ga moom da nga ko fay lu tax ndax kat reegal dafa nekk luy ñëw toujours julli nekk luy ñëw toujours ñoom ñaar nag boo ko bëggee luy ñëw toujours nga bëgg koo fay comme te taliit yi la ñëwal toujours day métti te diina gi diinay jàppandal la yassiro wala tu'assiro la yonentu bi wax ñaareel ba lu tax ngay fay koor ga koor moom du luy ñëw toujours xat mu jot wenn yoon lay ñëw kon kay kooku boo ci xamee bor nga mën koo fay day yomb te régal gi tamit bu ñëwee mënul sori ci yow ba ëpp fukki fan ak juróom kon kay kooku fay ko yomb na li waral fay gi nag ci julli ci ca ca koor ya bañ a fay julli ya mi ngi bàyyi ko ci suñu maam Adama Adama soxnaam Hawa dafa gis régal ci waxtu julli laajut yàlla dara yàlla waxut ko dara moo tax fay julli jamonoy koor mu gis reegal mu laaj ko yàlla yàlla ne ko na fay koor ya ndax war laaj dafay waral dafay waral dafay waral ak waral moo taxoon yonent bi daan wax ne bari leen bàyyi leen bërig laaj bërig laaj dafay waral bëril ak waral bërig waral dafay waral yokkat ak ña ñuy waral te saa yu ñu waralee ci yow nga yokkat rek ay duma mën caa tege moo tax keroog ba mu taxawee ne xée yéen jaami yàlla yi yàlla farataal na ci yéen xaj benn saa bi yu taxaw ne ko ndax xat mu jot la yonentu bi noppi waa ji laaj ko ne ko ndax xan mu jot la ba muy ñett yoon yonentu bi noppi ba mbir ma sedd mu ne leen su ma waxatee fu ma xem-xem leen fa tey kat yow mi ma ne xat mu jot la su ma ne woon tey xat mu jot la ne waaw rek li ko noon xaji màkk mu jot farata lay doon ci jëmm ju nekk te du ngeen ko man kon nag bàyyi leen bërig laaj bërig laaj dafay waral bëri ak waral bërig waral dafay waral yokkata ña ñuy waral fu ma waxati fu ma fa xem rek xem leen fa kon nag laaj ak aadama moo waral ñiy fay ya bu laajutoon li ko noon génn jigéen du fay koor comme ni nga xam ne duñ fay julliya moo tax Sayyiduna Aysa ne ñun de fayloo nañu julliya fayloo nañu koor ya waaye fayloohuñu julliya wala yaxilu du dagan li sawjaha ñeel jëkkër ja farjaha muy laal pëy ma bu sa jigéen sa jabar yore reegal amuloo droit di laal kanamam wala ma bay na surratiha du caakeen laal la nekk ca diggante jumbax ba warukk ba tey ha ak diggante ñaari bët woom ya xataa tax la ba mu sangoo bu sa jigéen yoree regal sa soxna diirëb lim koy yore lépp amuloo droit bànneexu ci moom ci pëyam ma ci kanamam ci euh, loo xam ne direct lay doon naka noonu gannaaw bi nga xamee ne nii maanaam direct regal ja dog na waaye sangoogut tamit amuloo droit bi maanaa ànd ak moom kañ nga koy man mooy bu sangoo ba pare rek léegi nag su fekkee ne tamit maanaam diggante bu mu yoree regal ba fa muy sangoo roon suuf ba Euh, sér ba li ko dooree ci diggante jumbax ba ba ci bët woom ya amuloo droit teg sa loxo ci moom mais bu dee ca kaw sér ba nag moom ñu ne terewuñ la ko waaye nag sori ko moo gën ndax ku yurndu am ñag bu yàggee rek nga tëb ñag daal sori ñag ba rek moo gën su ko defee kon yooyu luñ la tere la mu bàyyi ko rawatina kon nag sëy ak moom ci jamonoy mi nga xam ne mi ngi yor régal lu bon la alquran wax na ko yasalunaka xanil maxiidi qul huwa adan faatasilu nisaa fi lmaxiidi wala taqrabuhunna xatta yataharna kon nag gaa yi ñëwoon nañ ci yonantu bi laaj ko ne ko waaw suñu soxna yi bu ñu xamee régal mun a sori leen leen sobe la bu leen leen jege ba tañu laabee sori leen leen loon jóg nag terewuñ la nga nga tëdd ak moom benn lal dara negut ca terewuñ la mu toggal la ñam nga lekk ko terewuñ la nga togg moom di di di waxtaan waaye comme bëgg def ni ba ñi nga xam ne ba banu Israël nañ daan def ku sa soxna yore woon régal nga ber la doo bokk ak nit lekk doo bokk ak nit naan doo bokk ak nit tëdd loolu nag moom xatal tëdd waaye rek la ak xatal na maanaam dundin bi waaye lislaam teguwul ñu ko li mu bañ daal mooy bànneexu ci diggante jumba xam ba ci bët woomam kanam ak gannaaw kooku daal tere nañ la ko nag rawatina nag bànneexu goo xam ne dafa nekk ci roon sér ba kooku ñëpp ci dëppoo bu dee nag ca kaw sér ba ñeen koo xam ne ñenn nga dëppoowuñ ca waaye daal sori ko moo gën léegi nag mi ngi jàngale mi ngi jàngale gësin te mooy deretu njureel moo tax mu ne fas lu ni di teq la fi nifaas yi ci gësin wan nifaasu gësin kal xay di moom mbërëg ñoo xem fi man yi ci tereem lépp lu ñu la tere ba nga yoree ba nga yoree gësin tere nañ la ko lu mel ni laal kaamil wër kaaba ga dugg jàkka li'tikaaf julli xoor ya ca yëpp dañ la ko tere wa ak sërëwoo la ca gën a bëri si tuuna yoo man mooy juróom benn fukki fan du ko xëpp fi jigéen amee doom ba fay deretam di dogee mënul yàgg ba passé juróom benn fukki fan bu ko xëppee rek dafa feebar na dem sangu ji waaye nag fa in xataa bu daggee addamu deret ja xablaha njëkk juróom fukki fan ya walaw fii yawmil wilaadati donte bisam njuréel ba la irtasala na dem mu sangu ji wasala ta mu julli bu yàlla dimbalee ko nag mu yor régal yàlla mu mu yor dereetu njuréel mu am ci moom fukki fan dog wala mu am juróom-ñaari fan dog na dem sangu ji julli xoor jëkkëram dikkal ko su fekkee ne nag sax dafa bokk ca ñi yàlla may bis bi mu amee doom rek ci la deretam dog ba tey tamit na dem julli ji na dem sangu ji na ko jëkkëram dikkal la ca aju lu ñu war a def lépp ku laab moom ti war na koo def ñu ngi nag ñu yàlla may la yàlla mayoon na ko suñ maam ju baax ja Cheikh Omar Fuuti yu rahmatullahi alayhi daana wax ne musuma tardeel sama yaay julli dafa bëgg a wax ne fi nga xam ne fi la ma yàlla mayee ma gane si àdduna laata waxtu julli way jot rek fekk na sama yaay moom set na ba julli waxtu woo wax léegi nag bi nga xamee ne médecin yi seen xereñ ñi feeñ na néew na nga gis jigéen guy amee regal deretu njureel kon juróom-benn fukki fan léegi ñaareel fukki fan rek ñenn ñi semaine rek ñenn ñi fukki fan ak juróom rek fekk dog na bul nekk nag mu dog nga naan juróom-benn fukki fan lañ waxoon ñu toog ko duñ julli kooku moom caaxaan la bàkkaar bu nga cee jëlee saa yu dogee rek demal nga sangu ju julli ji moo tax mu ne walaw fii yawmil wiladati ightasalat dem mu sangu ji wasalatam julli ñu ne ko waaw bu ñëwaatee nag mu ne fa ida aawadaha bu fekkee dafa delsiwaat moom deret ja addamu deret ja fa in kaana bu nekkee baynahuma diggante doggaak dellu si ga xamsata ashra yawman di fukki fan ak juróom fa ak akthara topp lu gën a bëri fukki fan ak juróom kaana day nekk saani deretu ñaareel ji dellu si xaydan di mbërëk wa ilaa su fekkee dafa xées fukki fan ak juróom niki juróom benni fan mbaa juróom ñaar wala juróomi fan mbaa ñett dumma dañ koy tàpp ilal awali mu jëm ca dere ju njëkk ca mooy gësin nga moo jeexagut wa kaana mu nekk min tamaamin nifaasi ba ca mat ak gësin dafa bëgg a wax ne su fekkee da ngaa xam deretu njureel yàlla dogal nga xam am ci yow fukki fan mbaa fukki fan ak juróom mbaa weer dog demal nga sangu ji julli ji ba mu dogee nag nga toogaat ba ci kanam mu dellu siwaat kon bu dellu siwaatee ñaara mën a xam benn fi mu dellusiwaatee yées fukki fan ak juróom su ko yéesee jàppal na deretu gësin nga moo jeexagut moo dellu si nga ne lim amoon ba muy dog ñu ne weer kañ la dellu si nga ne tey nga ne kon xam naa weer ak benn fan tey suba ñëw na nga ne xam naa weer ak ñaari fan dàqeeg moom jëm juróom benn fukki fan su ko defee nag bu yàlla mayee sens mu dog ci diggante bi laata beneen weer way jeex demal nga sangu ji demal nga julli ji su fekkee ne nag maanaam dafa continuer ak yow ba beneen weer wi door di dee deexaat mu fekk weer wu njëkk wam njëkkoon a dog muy juróom benn fukki fan kon nag bu ca heggee dog naam dogut demal nga sangu gi demal nga julli su fekkee ne nag fi deret ji dogee ak fi mu dellu see bi nga compter fan ya mën na fukki fan ak juróom kon yow ameetuloo reegal mais yore ameetuloo kon gësin ameetuloo deretu njureel mais yow reegal nga yore mooy mbërëg su diggante bi matee fukki fan ak juróom rek deretu ñaareel ji su boobaa mbërëg la su boobaa sa xatte mooy xatte comme nag mooy sa xatte seetal mbërëg bu amaan ci yow ñaata fan lay xam nga ne ah juróom-benni fan de moo doon li gën a bëri sama baax ñu ne la yegg na ca nga ne waaw dagg naam dogul nga ne dogul ñu ne dolli ci ñetti fan nga ne dolli naa ko ci muy juróom-ñeenti fan dagg naam dogul nga ne dogul ñu ne la demal sangu ji da ngaa feebar kon nag loolu rekk la moo tax mu ne fa idan qataa bu daggee addamu deret ji xablaha njëkk ñaari weer ya walaw fi yawmil wilaadati donte bisam njuréel ba ci la dog ixtasala na dem mu sangu ji wasala tamu julli a fa da awadaha bu dellu si addamu deret ja fa in kaana bu nekkee baynahuma diggante dogga ak dellu si ga xamsata ashara yawman mat fukki fan juróom fa ak sara topp lu gën a bëri kaana day nekk saani deretu ñaareel ja xaydan di mbërëg wa ilaa su fekkee xiis na fukki fan ak juróom duma dañ koy tàpp ilal awale mu jëm ca deret ju njëkk ja wa kaana mu nekk min tamaamin nifaasi ba ca mat ak gasin su ko defee nag kon loolu tamit am na beneen sew-sew léegi léeg Oustaz Assane Diouf jigéen am doom benn doom la am yàlla dogal médecin yi xamal ko ne ko am na lu des ci sa biir bi mooy beneen doom su boobaa su fekkee dafa am benn doom mu continuer ak moom ba am weer wala ñaar fukki fan jeneen doom nga door di génn su boobaa ñoom ñaari doom yëpp la ñuy boole génn gësin gi mu dooree ca doom ju njëkk ja foofu lay dooree moo tax kon doo wax ne sama doomu ñaareel ji amagul dereeta matagul juróom-benn fukki fan. Euh, doom ju njëkk ji boo ko mat juróom-benn fukki fan su boobaa dañ ci aj doomu ñaareel ji su ca yeggee bu bu bu bu daggee bu daggut yëpp nga dem sangu ji. waaye su fekkoon ne tey da nga am doom ñu ne la médecin yi xamal la ne sa doo sa biir de am na lu ci des nga toog ñaari weer ak dereetu doom ju njëkk ji ba ñaari weer ya jeex nga door a amaat jeneen doom. kon nag fa nifaasaani ñaari kësin la su boobaa ni nga muñalee kii ñaari weer ni ngay muñalee liiram ñaareel bi yeneen ñaari weer kon yow li ngay li ngay ñàkk julli dana bari moo tax yonentu bi daana toog ba ci kanam mu wax sayyidatuna Aïcha ak mbooleem jigéen ñi ne leen tam tamkusu ihda kunna shatara umriha la tusalli mu ne lii ëpp ci yéen yéen jigéen ñi kenn ci yéen dana toog genn wàllu dundam lépp bu ko calculer fekk julli wut ko kon nag sa genn wàll dund gi nga war a julli boo ko julli ah dafay xaw a doy waar moo tax foo laabee na ngay profité ki julli ndax laaba di mi ngi ñëw su ko defee nag kon ma nga noonu foofu nag ki ko fase am na fa bénéfice su fekkee da ngaa fase woon sa jabar xam nga kon tant que amagul doom fase mu njëkk la am nga droit fayle ji ko yàlla dogal mu am benn doom médecin yi xamal na ko am na beneen doom bu des ci sa biir bi kon jeneen doom jooja fekk génn gut yow am nga droit fayle ji ko fayle nag mooy wutal ko seede rek amul joxe dara amul takkaat kon moom gis nga ko kooku sa bénéfice la yow jëkkër ji su fekkee jëkkër jaa dee tamit tay la jëkkër ji dee mu am doom tay tay waaye déggee jiitu maanaam am doom gi su fekkoon ne benn doom la woon rek biir ba jeex na dara desu ca moom dootul tënjati jeex na ca ca ëllëg sa bu gisee beneen jëkkër mën naa sëyi su fekkee ne nag tey xamal nañ ko ne jeneen doom des ci sa biir bi doom yooyu tànk génn gut maanaam moom tënjam jeexagut su fekk génn gu rek génn tënjam du mën a jeex kon nag buntab gësi na mbërëg mi ngi noonu waaye tamit buntab tiima ngoog